fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabihi ah fi fi kitaabil adab wa fil baabi saalisi wa tis'iin baabu nadbi ila ityaani salaati wal ilmi wa naxwihimaa minal ibaadaati bisakiinati wal waqaar waaw <laughs> waaw <laughs> al imaam <laughs> barki yàlla masha allah mu ne ginnaaw bi ñu ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu te jeexaloon nañu chapitre quatre-vingt-douze baabul waqaari sakiina léegi nag xadis benn bi mu ci doon moo doon xadis sept cent trois mu ne woon wa an aishata radiyallahu anha annaha qaalat ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mustajmi'an qattu daahikan hatta tura minhu lahawaatuhu tey ba léegi ci kitaabul adab ci buntu teggin yi li nga xam ne mooy téereb teggin yi chapitre quatre-vingt-treize juróom ñeenti fukk ak ñett mu ne baabu nat bi bunt bi nga xam ne mooy dañoo sopp ilal ityaani nit ki di dikkal as-salaata julli ci jàkka yi wala ilmi waaye ñëwal ci bërëbu xam-xam yi dafa dem wa nahwihima ak yu mel ni ñoom muy bërëb yoo xam ne borom bi daa bëgguñu ñu màggal ko te lañ fay def dafa màgg ngir borom bi nit ki di leen dikkal minal ibaadaati ci jaamu yàlla yi foo xam ne bërëb yu la ñuy dem ngir jaamoo fa yàlla bis sakina boo fay dem nga ànd faakuk dal wal waqaar dal ci sa yëngu wal waqaar ak dal ci sa hay ak li nga xam ne sa xaal ak ni ngay dikke loolu sakina ak taxawoon nañ ci bunt bee moo tax taxawu jarul ñu ciy taxawaat mu indi benn laaya après daal di dugg ci xadiis mu ne qaala allahu taala wa man yu'azzim sha'a'ira Allahi fa innaha min taqwal qulub suuratul hajj mu ne boroom bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na wa man yu'azzim képp koo xam ne màggal na sha'a'ira Allah symbole yàlla yi yi nga xam ne yàlla moo leen teg bëgg ko màggal ku ko taxawal bëgg ku ko màggal ay ku ko màggal te yàlla tax fa innaha dëgg dëgg jëf joojee min taqwal qulub bokk na ci li nga xam ne ci ragalu xol yi la day wane ne kii xolam ragal na yàlla waaw yi yàlla teg sha'ira mooy loo xamante ne ay symbole la ñoo xam ne day wane borom bi da leen a wane ngir ñu màggal ko jaarale ko fi moom ci ci loolee comme ka'batal musharrafa jaamu wuñu xeet julliwu lu ñu xeer waaye borom bi ñu digal ñuy def ko def ko xibla wax ñu ñu ciy jublu moom lañuy ñuy jaamu wommatu ci ndigal loolee waaw loolu la waaw yàlla bu ñu topploo ay yonent topp ñu yonent yi pour ñu nekk suñu yàlla ah, ah non bil haqq mooy allah ki ñuy jaamu ci dëgg kenn la moo yàlla waaw ab yonent yellul ci moom mu woo nit ba pare na leen léegi yéen maay seen yàlla min dunillah waaw aywa léegi nekk leen ay jaam ngir man waaw borom bi doon na ko wax mais loolu moom daa yellu sax ma kaana li basharin an yu'tiyahu llahu alkitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula linnaasi kunu ibadan lii min dunillah loolu daa maw la ne <laughs> waaw mais dafa impossible dafa jomb maa kaana li basharin yellut benn mbindeef an yutiyahu llahu alkitab mooy lii non aay bu rëy la ci dàqal ci setal yonent yi alayhi salaatu wassalaam ak wan seen gëdd ak fa nga xam ne fooy fa leen yàlla teg ni ñu kawee waaw mooy lépp luy takk-takk tilim tilim da leen sori ñu sori ko xamuñu borom bi xamal na leen ko ngir ñu xamal ko jaam yi mais du loo xam ne lu ñu lu leen jege fenn la waaw maa kaana li basharin te ñii yonent yi lay wax yellu benn bindeef benn yonent boo xam ne ay yutiyahu llahu alkitaaba yàlla jox ko téere yónni ko téere ngir mu leeral ci jaam yi wal xukma jox ko la nga xam ne mooy leeral téere ba muy ak équivalent hadith yi wan nubuwa def ko yonent prophétie waaw suma ginnaaw gi yàqu la muy wax mooy eh, yëkkati ko ci kaw nit ñi la an nabwa ar rabwa waaye bi muy indee xalaat yoo xam ne boroom beeg ko yenk wala di ko jox di ko dee yoo xam ne kenn mënu koo indi ku dut moom ay façon xam-xam yoo xam ne moom kese la ñoom la jagoo boroom bi defal ko xéewal yooyu yëpp mu mujj mujj nag wëlbati ko summa yaqulu linnaas ginnaaw gi ma naan nit ñi kunu ibadan lii. aywa nekk leen ay jaam ngir man waaw loolu moo tax fa ngay xamee ne chrétiens yi ay kat na yu mag a mag lañ ay narkat yu mag a mag parce que nan nga mën a taxawee ne Seydina Isa moo leen ne ñoom au nom du Père du Fils et de du Saint-Esprit du waaw alors waxoon leen leer na leen yéen yéen doom yéen banu Israël na ngeen yëg ni man yushrik billah képp ku fi weddi yàlla ku fi bokkaale yàlla faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma waaw képp ku fi bokkaale yàlla mooy bi mu leen ne jaamu leen ma jaamu leen yàlla bokk moom dong mi nga xam ne mooy rabbi di sama borom wa rabbakum waaye di seen te ngeen yëg ni képp ku fi bokkaale yàlla yàlla xaraamal na yow sa yaram yow moom moom moom àjjana moom waaw te sa dëkkuwaay mooy safara fa ngay sax waaw mooy loolu dafa jomb yonent ñëw naan nit ñi nekk leen sama jaam man maay man nekk leen man ab yàlla la waaw loolu dafa jomb kon wa man yu'azzim sha'a'ir Allah te màgg mooy yonent yi alayhimu salaam ñoom la borom bi dina wone waaw te ñooñu indi diine ji ak lépp lu nekk ci diine ji ñu lay def loo ak gii di ñëw insha allah gaa yi dem Arafat jabalu rahma ak bërëb yooyu ñuy dem sha'air yooyu ah yooyu tekkiwul ne bon ñun bon euh, kii euh, moom lañuy ñuy jaamu di jaamu ay doj foofu doj yi waaw li tax makkay xeere kese la ay montagne kese la waaye li tax yooyu am particularité yàllaa ko def ñu ñu nekk ay jaam jaamoo ko yàlla mi nga xam ne moo ñu ne bu ngeen bëggee sama ngërëm def leen lii kon wa man yu'azzim sha'a'ir Allah tey ku màggal yi yàlla feeñal ak yi mu digle ne ay wa màggal leen ko wala am leen seen ngërëm jaare ko ci sama ngërëm jaare ko ci yii fa innaha ka ca wommatu di ko def loolu wane na min taqwal qulub ci ragal xolu ragalu yàlla xol yi léegi nag al imam fii aay boobu rek la indi loolu mooy lan lëkkaaleema bunt bi bala lañoo dem mooy lëkkaaleen ci sopp guñ sopp booy dikkal julli ak xam-xam ak yu mel noonu ci jaamu yàlla yi nga ànd ak dal mooy dal gi ngay àndal lool day wane ne jox nga ko gëdd ndax loo joxul gëdd fa ngay nekk di parax parax ak di def lii di jërndoog di di di di def ay mouvement mais ki nga xamante ni dañ koo jox gëdd walillahi al masalul a'la xoola koo xam dafa dem ci boo xam ne non mais ni mu ko gëme ni mu ko wege mu toog ci kanamam sëriñ bi di ko xool léeg-léeg dina bëgg xesanu sax du ko def waaw retenir yenn yu bari yoo xam ne bu toogoon moom kese dina ko def da koy bàyyi ndax lan ci xadrata cheikh la nekk cheikh baa nga koy xool sëriñ bi waaw mooy lépp loo màggal boo fay dem ak na nga fay demee doo fa demee n'importe quoi loo loo euh, nit buy seeti ki nga xam ne mooy ku mu fonk même bu dee mooy le plus grand des mécaniciens du sol yére mécanicien yi ñëw àgg si si moom bu dee menuisier la du sol menu yi muy liggéey wala maçon la ba muy liggéey wala ki nga xamante ne ya muy liggéey wala nappkat bi la muy deme géej du loolu lay ñëwee parce que daa jox loolu gëdd waaw baax na ba day sol li gën a rafet moo tax borom bi ne xudu zinatakum inda kulli masjid te suuratul aaraaf yéen ñi gëm yàlla jël leen zinatakum borom bi nag walillahi <laughs> non borom bi dañoo yombalal affaire bi waxuñu comme ñun nit buy seeti nit ku mu teg fenn waaw na ngay soloog kii moom xulu zinatakum mooy sol leen loo xam ne lu normal la waaw luy loo xam ne day nëbb seen awra yi ba ngeen mën maa jullil rek loolu rek laa bëgg ci yéen waaw nit nag moo tax ut yére boo xam ne ngir julli la ci koo xam ne liggéey ba muy liggéey daa am yenn façon yére yoo xam ne man na takk bu dee day dem ci jumaa ji man wala jàkk ji muy jullee man na lor ñeneen ñi loolu li yell mooy mu ut yére boo xam ne loolu la même bu dee fi liggéey moom kese am ñu fa nekkal loolu même bu dee moom kese yell na moos bu amee yu mel noonu mu yor leen loolu lépp day wane ni kii vraiment màggal na julli ji muy def ak ki nga xam ne moo tax muy julli muy borom bi wa man yu'azzim sha'a'ir Allah comme yooyu di ko màggal mooy loolu day wane ne ànd ci alwaqi alwaqaar wa sakina kene kii daal jaamu yàlla ji fonk na ko waaw waaw balaa jaam balaa julli bi gis ko mu dem jàpp ba kii génn yére boo xamante ne nii fee la ko teg daal di koy parfum kii piis piis jël daal di joyew hein defaraat kii xoola waaye ba pare nag taxaw ànd ak mbooloo mi dem ca jàkka ja allahu akbar da xam ne kii am joxal na voilà mu ngi noonu waaw waaw ànd ceeg sakina kuy dem mu dal bañ a nekk kuy daw bu ñëwee di àppaat ci biir nit ñi kii muy dox dal kon wa man yu'azzim kon li nga màggal lii la waaw noo cay demee daa am lu mu laaj booy dem daa am lu mu laaj te loolu lépp day wane ne fa nga jëm daal màggal nga ko ci jaamu yàlla yi ak la nga xam ne mooy sàkku di xam-xam yooyu it nga xam ne ci jaamu yàlla laa nekk kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah fii nag mu indi fi ñaari xadis donc xadis bu njëkk muy xadis sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu muy sept cent quatre mu ne wa an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idaa uqiimati salaatu falaa ta'tuuhaa wa antum tas'awun wa'tuuhaa wa antum tamshuun wa alaykumu sakiinatu famaa adraktum fasalluu wa maa faatakum fatimmuu muttafaqun alayhi zaada muslimun rahimahullahu ta'aalaa fi riwaayatin lahu fa inna ahadakum idaa kaana ya'midu ilaa salaati fahuwa fii salaatin kon al imaam al xaafidu an-Nawawi mu daal di ñuy indil xadis boo xam ne bu ama ama am solo la ci buntu bi loo xam ne day leeral di wone li nga xam ne moo tax al imaamu rahimahullahu ta'ala indi fi xadis bii nii allahu akbar allahu akbar mu ne wa an Abi Hurayrata xadis sept cent juróom-ñaar fukk juróom-ñaari téeméer mu naan fukk juróom-ñaari <laughs> téeméer ak ñeent mu abi hurayrata mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi salla euh, radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala neena sami'tu man di dégg naa rasulallah muy ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan ida uqimatis salaa bu ñu taxawalee julli fala ta'tuha bu leen ko dikkal wa antum tasawna fekk yéen ngi ñàlli di daw bu leen dikk ci jàkk ji ñëw ngir ñëw julli si di daw waaw waaye ngeen ko dikkal wa bu ngeen di ñëw na ñëw ngeen dox waaw wa dox dox boo xam ne daanaka moom dawa mu ne waaye wa aleykum te dox boobu di dox na ànd ak as-sakinata as-sakinatu li nga xam ne mooy ak dal wal ak téeyu ci sa wàllu xaalat yooyu dal waaw as-sakina waaw bii sakina kese la wax beneen bi am na yoo xam ne aleykum sakinatu wal waqa fama adraktum léegi nag parce que boo ne ne yonent mel ne yonent way sa sam ne julli lañ bëgg kii de takbiratul ihram ak li mu ci wax ak njëréel yi boo ko fekkee eh, armaluy gii bi imam bi looloo tax ñuy dawee ngir am fadila googu mu ne leen déet fama adraktum lépp lu ngeen dab yëg leen ne fa sallu imam ba na ngeen ko fekke na ngeen julleeg noonu waaw bu leen ñëw naan damay xaar wala julli ñëw mu julli ñaari rakk yow nga julli ñaari rakk dabaat ko ci yooyu loolu folli nañu ko fa ma adraktum lépp lu ngeen daj fa sallu na ngeen julli comme moom wa ma faatakum li xam ne da leen a mooy nag da ngeen ñëw fekk mu def ko ba pare fa atimmu na ngeen ko mottale mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imaamul Buxaari al imaam Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokku daal di koy solo hmm? Ah. Ah. kanta <coughs> li nga xamante ne ni mu ne zaada muslim mu ne al imaamu muslim rahimahullahu taala <laughs> jéggul daam ko ma <laughs> laajum masala <laughs> ci téléphone bi yegg gis ab kii ko ama xool nekk kuy laaju masala la mais xam naa après ñu xool xam des na ko mën a tontu wala fay yow nga jéngu ko nee na nga wax loo xam de boo waxee loo xamul leen imaam Maalik waxoon képp ku ñul ak ci diine moom na ko leer na jël àjjana teg ci dejoor côté dejooram jël sa war a teg fee bu xamee lu tegu ci alquran ak sunna tontu mu leer ko ci moom mooy tànn na àjjana bu dee xamul nag di tànn ne même bu amee dëgg na ko leer ne mooy tànn na moo jël safar xëpp ko boppam ko booy <laughs> da nga <laughs> ñu delloowaat ko yëf <laughs> mu ne zaada muslimun mu ne al imam na fii riwayatin la boo xamante ne nii nag moom la ñeel moo ko indi foofu moom dong moo ko ni wéete ci imaamul Buxaari indiwu mu ne foofu fa inna ahadakum ndax yonente bi saa saam da cay teg li nekk ndax kenn ci yéen ida kaana ya'bidu ila salaa que li nga naan ne yonente saa saam takbiratul ihram di loolu wax mu xanaa yëgum yéen inna kenn ci yéen ida kaana ya'midu ila salaa buy dem ci julli fa huwa fi salaa yoon bi muy dex di dem ci julli mu ngi ci julli waaw comme ni waxoon benn xadiis bi ku toog di julli kooku moo ngi ci julli allahu akbar day am gëneelu julli kon la nga jàppoon ne dalay raw fee yonent euh, sallallahu alayhi wasallam neen la booy dox di ñëw sax fekk am lu la raw loolu xamal ne yaa ngi julli waaw kon nag mu ngi noonu kon hadis bi dana muttafaqun alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom ñaar donga wasaloo ñu ne déedéet al woon na ko ci kitaabu salaa jaami'ul wudu indi na ko foofee ah ah mooy hadis bi daa lii Hmm? <laughs> Ah, waaw eh, mooy benn côté bi la la kii mooy côté bi mu ne fa innahu fi salaa ma kaana ya'mudu ila as-salaa waaw man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'aamidan ila as-salaa fa innahu kaana fi salaa ma kaana ya'mudu ila as-salaa wa innahu yuktabu lahu bi ihdaa khutwatayhi hasana côté boobu la mais pas côté bële mooy beneen côté boo imaam Maalik daal du koy indi al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi daal na koy solo na ko noon al imaamu Abu Dawud as-Sijistani al imaam at-Tirmidhi solo na ko al imaamu ibnu an-Nasa'i ibnu Maaja muy as-sunanul arba'a ñoom ñépp daal nañ koy solo rahmatullah ala al-jami' al imaamu al-Bukhari rahimahullah indi na ko ci ñaari bërëb kitaabul adhan baabul la yas'a ila as-salaa yus'a ila as-salaa wala la yas'a ila as-salaa ak kitaabul jumaa baabul mashi ilal jumaa kon al imaamul haafizul Buxaari mu ne haddasanaa Adamu mu ne ki ñu netta mooy Adam di Adam ibn Abi Iyaas Abdurrahmaan mook imaamul haafiz ibn Hajar al Asqalaani yoon mooy Asqalaani al Xuraasaani al Marwazi at-Tamiimi mawlaahum al Baghdaadi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathana ibnu abi Dhi'b mu nekk ñu nottal mooy ibnu abi Dhi'b di Muhammad ibnu Abdirrahmaan ibnu al-Mughira ibnu al-Haarith ñu ñëw maamam bu sore sore sore xaritu imaam Maalik la woon ñoo nekkoon Medina moom maamam Abdirrahmaan Muhammad tudd baayam di Abdirrahmaan maamam di Mughira mu am beneen maam ibnu al-Haarith mooy ñetteelu maamam lañ koy dekkantale naan ibnu abi Dhi'b waaw <laughs> Abul Haarith alxaari al'aamiri al-Makhzumi al-Madani rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Zuhri mu nekk ñu nettali mooy az-Zuhri di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn Abu Bakr rahimahullahu ta'ala an Sa'id ibn al-Musayyib moo ko jëlee ci sëriñam ñoo bokk classe mooy ay taabi'i lañ même kële moo magoon ñoom ibn ñoom ñooy tabaqa yi gën a mag moom ci taabi'i yi nga xam ne dañu diggu doomu ci la bokkook as-Zuhri euh, ah. moom euh, mu jële ko kon ci Sa'id ibn al-Musayyib di sangu taabi'iin yi ibn Hasan ibn Abi Wahb al-Makhzumi Abu Muhammad al-Madani rahmatullah alayhi an Abi Hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam léegi mu ne waani Zuhri am naa ci beneen càllale bu ñu jëlee ci az-Zuhri an Abi Salama boobu imaam az-Zuhri jële ko Sa'id ibn al-Musayyib ci Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhuma la ko jëlee an Abi Hurayra an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa sami'tumul iqaamata famshuu ilaa salaati wa alaykum bisakiinati wal waqaar wala waqaar go wala tusri'uu famaa adraktum fasalluu wa maa faatakum fatimmuu bu ngeen déggee noddu famshuu wala taxawaay même buñ taxawalee ah na ngeen dox bu dee noddu nañ nag nga toog rek fàtte rek dégg imaam bi ñuy nodd Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa rek nga daw ci haut-parleur yi mu ne déedéet na ngeen dox ila salaa jëm ci julli wa aleykum te nekk ci seen kaw bis sakinati wal waqaar ak dal ci say xaal say yëngu ak tamit sa xaal wala tusri'u bu leen gaaw bu leen marquer le pas murakush di njëkkante déedéet fama adraktum lépp lu ngeen daj nag fa sallu na ngeen ko julli wa ma faatakum lu leen moy nag faatimu na ngeen ko àggale al imaamu kanta moom daa indi affaire bi moom xam nga day dajale xadiis yi même bërëb kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabu istihbaabi ityaani salaa bi waqaar wa sakiina mu ne haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne ki ñu nettali mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba Muhammad ibn Abdi no Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr rahimahullah al-Kufi al-Wasiti al-Asr rahmatullahi alayhi wa Amr an-Naqid wa Zuhayr ibn Harb ci ñetti sëriñam bi Amr ibn Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Saabuur Abu Usmaan al-Baghdaadi an-Naaqid rahimahullahu ta'aala wa Zuhayr ibn Harb ak Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaad al-Baghdaadi Abu Haythama Abu Khaythama an-Nasaa'i rahimahullahu alayhi qaalu ñoom ñëpp nee nañ haddathanaa Sufyaan ibn Uyayna ñu ngi ko jëlee ci Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali Abu Muhammad al-Kuufi al-asl wa Makka la ne woon rahmatullah alayhi Zuhri mu jëla ko Zuhri gis nañ ko sànq an Sa'id mooy Sa'id ibn Abi mooy Sa'id ibn al-Musayyib an moom i ngi sànq an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anil jami' an nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xaata xawal am naa ci beneen càllami na Muslim wa qala wa haddathani Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyad mu ne sama beneen sëriñ di Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyad ibn Abi Hashim al-Warkani Abu Imran al-Khurasani al Baghdadi rahimahullahu ta'ala nettali na ma qaala mu ne moo moo ma nettali man dong Muslim qaala mu ne axbarana nettali nañ Ibrahim mu ne yaani ibn Sa'd di Ibrahim doomu Abdurrahman ibn Awf la moom Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf rahmatullah ala al-jami' an az-Zuhri mu jël ko az-Zuhri di Muhammad ibn Muslim mi ngi doon sànq az-Zuhri rahimahullah an Sa'id wa Abi Salama Abu Salama mi eh, bàyyi tax la maam la ci kële mooy baay euh, maam la ci euh, Ibrahim mala ibn Sa'd ibn Ibrahim Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf voilà léegi kon ñoom Ibrahim euh, yaani ibn Sa'd da ko jële ci az-Zuhri ak Sa'id ak an Sa'id wa Abi Salama az-Zuhri jële ko ci Sa'id ak ibn al-Musayyib ak Abu Salama an Abi Hurayrata mu daal di koy jële ci Sayyidina Abu Hurayra an Nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne ha Imam Muslim <laughs> xaa taxaw am naa ci beneen tàllale qaala mu ne wa hadathani Harmalatu ibn Yahya mu ne daleen taleen wa Harmalatu ibn Yahya de Harmalatu ibn Yahya ibn Abdillah gis nañ ko taayele maam ji ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi Abu Hafs al-Misri àndandoo imaamu ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala mu ne moom nettali ma ko woon imaamu Muslim mooy eh, rahmatullah alayhi am naa ci tàllale boobu mu ne wal lafdu lahu yi ma indi fii nag moom la ñeel muy Harmala qaala mu ne axbarana ibnu Wahb mooy moom lañ gisoon càlle ba ci hadis bi ñu génnoon bi pass muy Abdallah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad al-Misri taalib imam Malik Abu Muhammad al-Maliki rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarani Yunus mu nekk ma nettali man dong mooy Yunus di Yunus ibnu Yazid Ah ibn abi najjar al-qurashi mawlaahum al-ayli al-umawi mawlaahum al-ayli al ah, nekkoon fële nga xamante ne yunus al-ayli rahimahullah di moom ibn wahb daanaka moom daa taxaw woon ak moom an ibn shihab mu jële ci imam ibn shihab di muhammad ibn muslim ibn ubaydillah min gison sa ibn shihab abu bakr qaala mu ne akhbarani nettale man dong abu salama ibn abdurrahman anna aba hurayrata qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu idha uqimatis salatu fala ta'tuha tas'aw voilà bii la imaamu Nawawi indi waqtuha tamshuun wa alaykum sakina fama adraktum fasallu wa ma faatakum fa atimmu voilà léegi zaade muslim bee nag fu mu nekk ñu ne la zaade muslim boo mele la indi ginaaw bi mu indee hadis bi moom la ci teg mu ne haddathana Yahya ibn Abu Yahya ibn Ayyub wa Qutayba ibn Sa'id wa ibn Hujr mu jële bii ci ñetti sëriñ Yahya mooy mais bari na ñu ko jële mais ñi njëkkoon a wax laa la doon wax mooy bi mu ne haddathana nettal Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Amr an-Naqid wa Zuhayr ibn Harb comme fii noonu mu ne Yahya ibn Ayyub wa Qutayba ibn Sa'id wa ibn Hujr mu Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi rahmatullahi alayhi wa Qutayba ibn Sa'id Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah ath-Thaqafi Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala wa ibn Hujr di Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil as-Sa'diyu rahimahullah al-Baghdadiyu Abul Hasan rahimahullah alayhi an Isma'il ibn Ja'far ñoo ko jëlee ci Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi mawla Abu Ishaq ñu ne Abu Ibrahim rahimahullahu ta'ala léegi moom qaala mu ne Ibn Ayyub mu ne sama sëriñ bële nag Ibn Ayyub du mu njëkk a tudd mu Yahya ibn Ayyub dana haddathana Isma'il mane nettal nañu Ismaïl qaala mu ne axbarani al-Alaa mu ne nettal nañu al-Alaa di al-Alaa ibn Abdirrahmaan ibn Yaquub al-Furaqi Abu Shibl rahimahullah al-Madaniyu an abiihi mu jëla ko ci baayam di Abdirrahmaan ibn Yaquub al-Juhaniyu al-Madaniyu rahimahullahu ta'aala an Abii Hurayrata radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa suwwiba lis-salaat lii suwwiba mooy buñ ko taxawalee mooy idaa uqiimatis-salaat comme li mu wax idaa suwiba li salaa falaa ta'tuuha wa antum tasawun voilà buñ taxawalee julli ngeen dégg iqaam bi wala nodd gi bu leen ñëw ñu taxawal ko qad qaamati salaa ay wa ngeen dégg bu leen ko dikkal ngeen tuur ne nekk na la dégg ko rek di daw di daw déedéet wa ata eh, eh, bu leen ko def wa antum tasawun wa tuuha na ngeen ko dikkal wa alaykum sakina fa ma adraktum lépp lu ngeen dab fa sallu ngeen julli ko wa ma faatakum lu leen raw raw nag mooy leen fa atimmu na ko mottali fa inna ahadakum ndax kenn lii la zaada muslim fi riwayatillah ah imaam an-Nawawi rahimahullah bi mu ne zaada muslimun fi riwayatillah lii la fa inna ahadakum idha kana ya'midu ila as-salati fa fi salaa allah da ngeen yëg ci yéen bu jógee jublu jëm ci julli na ko leer mu ngi ci julli rek voilà akbar allahu akbar allahu akbar kon léegi ginnaaw bi ñu gisee njàngat bu njëkk ci wàllu xadiis léegi nag mu des ana ban lëkkaale la xadiis bi daal di am ak li nga xamante ne mooy suñu bunt bi ñu ne la leer la xam nga bunt bi biñ jóge chapitre biñ jóge loolu mooy ci li nga xam ne même yi nga xam ne jibil li yàlla mooy reetaan nit ku rekk day reet nit day reetaan yàlla da koo binde muy reetaan xattaar <laughs> bi reetaan sax loolu nañ ci ànd ak waqaar ak sakina bañ wax la yonent sayyidatu Aisha décrire la yonent sallallahu alayhi wasallam bu doon reetaan nan la doon reetaane ngir yi ñur waaw allahu akbar léegi yow bu dee ci loolu la léegi nag mu lay wax nag kaay sakina beeg waxaar boobu nag bu dee na yow ci yooyu lañ ko laaj xam nga lañ la koy sàkku di la ko digal di ko sàkku di ko di ko euh, xemmeem nga koy meloo waaye xam nga ne waaye jëm ngu nag ci jaamu yàlla yi waaye foofu ak xam-xam ak yooyu nag foofu nag balaa baa bi awlaa wa ahra xanaa kay foofu mooy fi mu gën a yelloo bopp léegi nag mu ne la nag kaay mu di la xadis bii nga xam ne yonent way sa saam day wax loo xam ne man na dal nit ñu bari waaw di dem di fekk ji yiw nga retard nga ne hé ngir bañ nag sama retard bi naa gaaw naa pressé le pa naa naa daw naa ñàlli naa buddi daw bu ko defee ma dab ko yonent saa salaam nag ne la déedéet jaru ko bu ko def waaw kon nag bu kenn dikkal bu ñu noddee te kooku mooy mooy fekk ko ci jàkka ji ndax bu ko fekkoon moom ñooñu taxul ñuy wax mooy ñi tardé lay wax bu leen ko dikkal fekk yéen a ngi daw waaw nekk ci précipitation njëkkante waaw wala waaxu waaxu goo xam ne waaxu goo wëy waaxu kay nan mi sooy sooy mu ngi dox ak xadaar de mu ne loolu nag la yoon saa saa ne bu leen ko def waaye dikkal leen ko wa antum tamshuna ngeen di dox ndànk waaw bul fàtte wa ibadu rrahman alladina yamshuuna ala al ardi hawna waaw waaw te ibadu rahman yooyu bu ñuy dem ci jaamu joo xam ne salaa lirrahman o oh, hawna ja daa caa war a gën a leer waaw gën a feeñ kon mu ne wa aleykum sakina kon buntu baa ngoog waaw dañ koo laaj ci li jëm ci jaamu yàlla boo fay dem di ko dikkal ànd ak sakina wal waqaar ak dal ci say yëngu ak dal ci sa xaalak lépp waaw xatta julli bi gën a rëy nga xam ne ngëneel yu nekk ci takk fekk takbiratul ihram ba moo tax <laughs> kii doon wax euh, Ibrahim euh, ibn Yazid at-Taymi doon wax am nañu koy nettal ci am naxa yi mais at-Taymi mu ne <laughs> boo fi gisee sa benn euh, benn waay boo xamante ne nii daal moom faatahu da ko rëcc da koo da koo raw takbiratul ihrami ma imami fanzi' yadaka man min an salati min salahiyati koo xamante ne nii daal allahu akbar ji imam bi wax ci jàkka ji bi di ubbi julli ji képp koo gis loolu mu fekk ko ci jàkka ji mu mu ñëw fekk imam bi def ko ba pare kooku bu ñuy waxati ne ku baax la yow bu ko seede génne ci sa loxo la illah alala noon barem boobu barem boobu sa waay bu ñu ko tegoon léegi am na ñuy muccule waaye ma ne waaye yow manee manee sa waay faut pas <laughs> déconner man ngay gis salaf yi sa waay ñooñu ñooñu ñooñu course ñoom ñun de waaw nañu xam suñu bopp te di leen ñaanal te fexe li ñu nekkoon ñu ne ci waaw fala namut ala ma maatu alayhi de waaw nañu fexe faat borom bi buy jël ci suñu bakkan wala tamutunna illaa wa antum muslimun nañu ci fekk comme ñoom ni ñu ko nekk woon radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanana wa maskanahum jami'an amin waaw jama'ana allahu waaw ca sang ba yonent bay sa salaam allahu akbar amin léegi loolu mooy lëkkaale bi kon dal bi ci jaamu yàlla waaw waaw <laughs> non imam imam vraiment ma sha allah gis nga bu dul woon lenn luñ bëgg a wax ci xadis bi dañ ciy teg automatiquement xadis bi ci tegu nga gis lëkkaale bi dinañ ko wax ak bii tamit <laughs> waaw conducteurs yi di dawal di dem foo xam ne nee nañ lool jaamu yàlla la waaw tamit yow nga jël sa oto du dem ci jàkka ja waaw yàkkamti na ko waaw fëyi ngay teg brûler fëyi tël balaa balaa jaune buy rouge yow affaire bi moom ba yow ba muy veer yaa nga fële ci ajak jaw fii zone trente la yaa ngi daw soixante dix naan tël tël tël bi ngay agsi feu bi rouge na nga ne ko fërëx na xam nga ne amul radar bu lay bu lay flashé waaw buur fu nekk kii li ci gën a yées nga ñëw gaare buntu jàmbur nag ci ñoo xamante ne bëgguñ l'islam nga dem ne parce que damaa war a julli àjjuma déedéet ma hakaza ya Sa'du tuuradul ibilu du noonu de yeneen may sa sam ñu noonu infraction yi nga def tamanoon ngaa feel nit premièrement sa sécurité bopp yow waaru ak jëloo ko te taxawoo li la sa yonent wax bu ngeen déggee iqaam iqaam gi taxaw la la wax te loolu mooy ki yor montram xam ne heure bi jot na it déggul iqaam bi mais xam ne ne heure bi jot na ah i ajjuma ji sawaay wala imam yi nga xam ne dix minutes lañ ci teg ci jour bi julli tisbaar yeeg tàkkusaan yeeg timis yi wala timis cinq minutes trente cinq la ñuy julli il est quarante yé te maa ngi di door a génn sama kër way te jàkka ji te mu jëlal ma cinq minutes nga ne oto bi laay jël ak accéléré jël ay rue barrée wak ak ay ay rue contresens yow xamoo li ngay wax yow te en contresens di njàngaleem yonent bi alayhi salaam waaw moo tax euh, fal na ta addab bi aadaabi euh, al islam nañu nañu nañu nañu nañu rango li nga xam ne mooy teggin yi ñu lislaam jàngal ko waa dinañ noppal suñu bopp am ngërëmu yàlla ca la ñuy amee ngërëmu yàlla du daw googu def gaare buntu jàmbur dem fekke ci na que loolu ngay amee non non non yeneen trois cent ne nee nañu déedéet bu leen ko dikkal di daw waaye dikkal leen ko di dox waaw mooy yow bu dee daa nekk nga ne ma mais oto nu may doxe ma ne mooy nga respecter les limitations de vitesse waaw bu dee zone trente dawal zone trente zone cinquante dawal zone cinquante. kenn waxula zone cinquante nga ne bon léegi man damay daw deux deux mooy liñ la may dawal noonu waaw waaye ñu may la yow cinquante ngay daw quatre-vingts parce que ah dama nar a tardé yaa tuy waa nangam ak nangam non non non non non non non waaw bu noonu de waaw léegi xadiis bi loolu mooy lëkkaale bi moo tax imaam indi ko fi sinon am na yeneen yoo xam ne wax dëgg yàlla imaam taxul loolu mu indi ko fi quoi xam nga day wax ci wàllu julli nii ndax xadiis waaye eh, eh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dafa am ab wuute ci ñoom seen biir eh, ndax riwaayaat yi dañoo wuute ci fama adraktum fa sallu wa ma faatakum fa atimmu waaw <laughs> lépp loo xamante ne nii fama adraktum lu ngeen dab daj ci julli ji fa sallu na julli wa ma faatakum fa atimmu foofu la wax ji nekk waaw mooy mata mottali leen waaw te loolu gis nañ ima riwaa imaam Zuhri yi ak Ibnu Uyayna mi ko jële ci ñoom sof sauf que Ibnu Uyayna tamit soloo na ko ci beneen foo xam ne foofu dane faqdu faqdu qada mooy lan damay fay mooy fay leen waaw julli leen léegi lu leen kii ngeen fay te la may fay mooy damaa jiitu woon mu raw ma ma koy fay waaw sauf que imaam muslim imaam al-Hafiz ibn Hajar wax mu ne wa hakama muslimun fi tamyiz ah fi tamyiz alayhi bil wahmi fi hadhihi al-lafza kene lii daa amuk def def le ah du faqdu de la waaw moom mu ne même bu dee ne moom soloo na ci sanad boo xam ne ci saxiixam waaye indiwul kaddu ya mu ne naka noonu la ko imaam Ahmad soloowe jëlee ko ci Abdurrazzaq mu jëlee ko ci Ma'mar an Hammam jëlee ko Seydina Abu Hurayra foofu mu ne fa qaala faqdu na ngeen say julli leen ak imaam bi li ngeen fekk après bu sëlmalee ngeen fay li def waaw mu ne imaam Muslim bi soloo na ko jële ko ci Muhammad ibn Rafi' ibn Abd al-Razzaq non non mu jële ko ci Abd al-Razzaq as-San'ani borom musannaf ci kaddu fa atif mu foofu waxul faqdu léegi loolu boroom xam-xam yi nag lool daa indi mbir waaw ndax yeneen saxaaba yu ko soloo tamit à part sayna Abu Hurayra comme sayna Abu Qatada foofu it waa jumhur dañ koo soloo fa atimmu radiyallahu anhu al-Harith ibn Rib'i waaye sauf que am na ñeneen ñoo xam dañ koo soloo mu jaar ci mu ne faqdu kon loolu yëpp daa indi ci gàttal liñ ci bëgg a wax mooy wuute yooyu dafa am loo xam moo tax nag boroom xam-xam yi daal di wuute waa léegi loolu mooy lan Ah mooy léegi ki nga xam ne daa ñëw fekke ak julli ak imam bi imam bi julli na ñaari rakka waaw suivral bu baax fay wax dëgg yàlla lii lii dama cee dugg nii sax naan lii waruñu ko woon wax waaye moo dañ koy tënk imam bi rawe ko ñaari rakka mu ñëw tisbaar la mu ñëw fekke ñaari rakka wala gee la mu ñëw fekke imaam bi ñaari rakk yu mujj yi mooy ci suuf lay wax faatiha wax julli moom yooyu la fekke mu dese ko kon ñaar yële ci riwaaye fa atim mu ñoom ñooñu dañu ne te mooy waxu euh, li imaamu yi wax ne loolu moom la waa jumhur wax waaw <laughs> ne loolu daal moom la waa jumhur wax te loolu mooy suñu mazhab ñun Maalik ñun euh, euh, nu mu tudd yi Nawawi Shaafi'i yi rahmatullahi alayhim kene mooy bu dee waa ji dafa ñëw day dox bu bu mu daw bu mu daw waaw bu mu daw de mooy mooy day mottali voilà mooy li njëkk mooy voilà mooy li mu fekke loolu mooy première mooy mooy débutu julleem léegi lële day mottali li nga xam ne moo def xam nga li ngay mottali mooy daa matul mooy damaa ñëw commencé benn mbir mais matul ma mottali ko waaye loolu mooy wax ji faqdu loolu mooy la may fay damaa ñëwoon fekk mu jiitu woon fayuma ko te looloo jiitu woon moo tax waa jumuur <laughs> kene mbir mi lenn la waaw mooy yow li ma fekke fa ma adraktum fa sallu wa ma faatakum fa fa fa fa atimmu day wane ne kon li jëkk mooy li nga xamante ne waa ji li mu fekke loolu mooy li njëkk ci julleem kanta leneen li ci des ah loolu noonu euh, euh, euh, day mottali waaw mu sauf mu ne waaye ku mel na imaam Abu Hanifa ak mbooloo te tamit lu ñu jëlale ci imaamu Malik ak Maliki rahmatullah alayhim ñaari riwaaye comme yoo xam ne mooy que ni yii dañu ne dañu ànd ak ñoom liñ wax am boo xam dañ ne non li njëkk en fait lenn la li njëkk lenn la mooy waa ji li njëkk ci julleem bi mu ñëwee mooy li muy mottali li muy li muy fay ndax la may fay daa jiitu woon kon loolu moo jiitu léegi nag samratul xilaas yi waaw loolu mooy moo ci kii léegi nañ ko wax mu jeex mooy bu dee tisbaar la wala bu dee gee Maliki rahmatullahi yi am na tamit beneen benn teqantal boo xam ne moom lañ def bu rafet boo xam ne moom day al-jam'u bayna al-adilla waaw parce que ñëpp xam nañ ne amul kenn ku wute ci borom xam-xam yi comme ni ko al imaam al-Hafiz Ibn Hajar waxe que ne en tout cas waa ji bi mu fekkee loolu la njëkk a def loolu loolu moom <laughs> amul kenn koo xam ne nee nga bon déedéet kooku afet en li mu fekkee li mu fekkee rakka yi mu fekkee mooy ñeent yi. gée la imaam bi julli mu ñëw fekk ñaari yi jàll yi mu fekk loolu la ñëkk def loolu ñëpp a ci d'accord mais léegi est-ce que dañuy considérer que yooyu noonu mu fekke noonu mooy première commencement wu julleem wala mooy mooy mujjanteelu julleem ñoom yi al an-Nawawi ne jumhuru salaf yi wal xalaf ak te mooy seen njiir ak ñooñu ak ñoom imaam Ahmad ak yooyu ak luñ jële tamit ci imaamu Maalik la wax que yu mel noonu euh, bu ma juumul wax na lool. que ne euh, lenn la mooy euh, euh, li mu tàmbalee li mu fekk li mu fekk mooy li njëkk waaw mooy loolu moo njëkk moo tax léeg day mottali ñoom Hanafi yeeg Maliki rahmatullah non non non non non c'est pas ça non li njëkk mooy mooy la mu war a fay après moo tax faqdu na ngeen ko fay waaw ñooy li njëkk ñoom dañ ko da ko raté dëgg la waaye loolu moo njëkk. voilà léegi <laughs> bon imaam kii nag euh, alxaas na xajar ci alfath nekk na fa di dëgëral seen mazhab ak yi keneen waaye fa atimmu la rien rien que riwaaye faqdu bi am na wax waaye même bu dee jàpp nañu ne dëgër na te loolu am na fu mu dëgëre mooy faqdu boobu xanaa day tekki leen mooy al adaa tamit waaw day tekkal mottali ak mooy tekki def dara waaw te comme que nag lafz bi daa daa yor daa yor ay maanaa yu bari mu am loo xam ne moom la ñu wute lafz boo xam ne leer na fa atim leer na kon ñu jël la ñu wute di yóbbu koog li nga xam ne kenn wutewu ci li muy tekki yooyu nekk na di wax yooyu léegi eh, eh, eh, léegi nag mu des benn affaire mu des imaam euh, waa léegi samratul xilaaf voilà bu ko defee ñu pare ci affaire bi quoi nañ ko nañ ko tënke noonu mooy euh, bu dee Shafi'i bi ak ñaan ñoom rahmatullah alayhi mooy bu ma ñëwee. comme cas bi nañ jël cas pratique gée bi ma ñëw imam bi kat ñëw naa fekk ah moom julli na ñaari ràkka yi maa ngi ko fekk ñaari ràkka laa fekk ak moom te ci suuf la wax après mu sëlma léegi bu ma jógee bu may def c'est ça est bu ma jógee damay tari saar faatiha ak saar wala faatiha kese laay tari waaye mu am beneen est damay wax ci kaw wala déet bu ma jàppee ne lële moo jiitu lële moo jiitu ñoom dañu ne yow fi nga commencé mooy li nga fekk ci imam bi comme que li nga fekk ci imam bi mooy lii kon yow jarul boo sëlmalee yow booy jóg ndànk ngay wax te obligé woo di tariwaat saar parce que yow li jiitu woon sa kii loolu la mooy imam bi fekk na la fi mooy yow imam bi sa ñaari ràkk yu njëkk yi mooy li nga fekk imam même bu dee ne loolu ci suuf la ko wax waaw loolu ñu ne loolu la waaw <laughs> mu ngi noonu léegi nag sauf que eh, mu des bu dee maalikee yi rahmatullah teqantal bi ñu def rahmatullah alayhi mooy lenn la mooy ci jëf yi ci jëf yi day eh, day day day day day day day day day eh, fay non non day mottali day mottali waaye ci wax yi day fay c'est quoi <laughs> ci jëf yi bu boobaa ci nañ bu ñu génn ci affaire bi bu ñu génn ci affaire bi hein mooy ñoom ñu ne bu dee ci jëf yi jëf yi mooy def rukon yi sujjóot yi nàngam ak nàngam loolu day mottali mooy day def ñeent waaye ci wax yi day fay day fay mooy lan mooy imaam bi moom li mu rate woon mooy lan fekkewuloon faatiha bi muy jàng faatiha ci kaw ak saar kon bu boobaa day wax faatiha ak saar voilà ak saar wax faatiha ak saar ci jëf yi moom day jëf comme si day mottali voilà mu ngi noonu waaw kon nag loolu mooy li nga xam ne mooy ci gàttal affaire bi loolu la euh, léegi euh, walillahi alhamdu wal minna ñu jàll ci beneen affaire mooy euh, non wala baax na ni baax na ni no parce que côté lii nii lii nii lii nii lii nii waruñ ko ci woon a wax parce que après euh, euh, manoon lu gën a gàtt léegi nañ def noonu wala waa baax na <laughs> kon nañ yem noonu quoi